wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at ak benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ma zilna wa naxnu fi maradihi alladi tawafaahu wa taala fii ñu ngi ba léegi ci l'an onze ci gàddaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi newoon ci feebaram bi nga xam ne ci lay génne àddina moom sallallahu alayhi wa sallam ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu ci xew-xew ya xewoon yebal gu mu yeble woon ci doomam ji di sayd as-sayyidatu Faatima az-Zahra al-Batuul mu ñëw mu am lu mu ko déey mu jooy jooy yu méttee méttee métti mu am leneen lu mu ko déeyaat muy ree saydatu aïsha radiyallahu anha nee na ma bàyyi ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóg li xaajatin la fekk ñun ñépp a ngi toog ñun soxnaam yi ma daldi laaj ki nga xam ne mooy as-saydatu Fatima ne ko ah ngir mu wax ma la nga xamante ne moom la ko baayam wax mu yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi saydatu faatima radiyallahu anha ne bu ma defee lool da kon man badira mooy koo xam ne manula tenir secret manula denc secret bu dee wax naa la ko ci yeneen riwaay yi nekk ci saxiix yi lii ñu la wax mu ngi ci sunan al imaamu comme ni ñu ko gise woon abu isa aleyhi rahmatullah kanta li nga xam ne moo nekk ci riwaaya al imaam al buxaari ak al imaamu muslim mu ne man nekkuma di fecci di siiwal li nga xam ne mooy secret ndaw li yàlla li sallallahu alayhi wa saydatu aisha radiyallahu anha bàyyi ba baayam génn àddina mu ñëw laaj ko di ko jaare ci àq gi mu am ci moom ndax yaay la ci moom lu dul mu wax ko li nga xam ne moom la ko baayam waxoon keroog li waraloon jooy ya li waraloon jooy ya ak li waraloon réega as-sayyidatu ne ko radiyallahu anha comme que yonent bi aleyhi salaatu salaam génn na àddina baax na mën naa la koo wax mu ne ko bu njëkk bi daf ma yëgal ne seydina jibril aleyhi afdalu aleyhi salaatu wasalaam daf ko doon dikkal moom yonent bi sallallahu aleyhi wasallama ñuy gaarante ku nekk di gaaral moroomam alquraan ci at mu nekk da ko doon def ci weeru koor gi la yeneen riwaaye yee ko leeral ci weer wu ne at mu nekk benn yoon la ko doon def waaye at mii ñaari yoon la ko def mu ne nag gisuma lu dul ne kon sama àpp moo jege kon nag nanga ragal yàlla te nga muñ te nga xam ne man maay ni'mu salaf ni'mu salafu ana lak eskey aka baax waay waay ki nekk sa salaf yow Fatima ki la jiitu foofale ca kër gu mujj ga muy man sa baay di rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne looloo taxoon ma jooy jooy ya nga gisoon yow Aïcha mu ne bi mu gisee sama njàqareek sama yu metti ma ne woon mu daldi may woowaat def ma siiñ ma ñëwaat ma jege siwaat dékk ko sama nopp mu déeyati ma leneen lam ma déeyaat nag mu ne ma xanaa gërëmoo nekk ki nga xam ne yaay sangu ngëm yàlla yu jigéen yi wala xanaa gërëmoo nga nekk sangu way ngëm yàlla yu jigéenu xeet wi ba pare mu xamal ma ne man maay ci njabootam ki koy njëkk a fekki moom sallallahu alayhi wasallam loolu yow Aïcha mooy ree ya nga gisoon man Fatima ma ree ko looloo ko waraloon radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa anna waj'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma loolu lañu gisoon gisaale woon nañ xadiisu seyna abu hurayra buy feddali tamit buy wax ci la même chose ci lu mel noonu ci gaaral gi nga xam ne mu bokk ci alaamaat yi màndarga yi nga xam ne ñoo doon wane ne demuk ko aleyhi salaatu wassalaam jege na le fait que seyna jibril aleyhi salaatu wassalaam doon gaaralanteeg moom alquraan at mu ne benn yoon at mii mu def ko ñaari yoon seydina abu hurayra radiyallahu anhu tegal ñu ci ne te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf doon def intikaaf li nga xamante ne benn yoon at mu ne non dix jours bokk ci weeru koor gi dix jours yi la doon def waaye at mi mu génne àddina vingt jours la def salawaatullahi wasalaamuhu alayhi léegi nag ñu nekk ci fan yooyu ba léegi fan yu mujj alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ci rabiul awwal di jege bésub génn àddina bi yaalallah yaalallah ñu war a nag ñëwaat ci benn xew-xew boo xam ne dañ ko gisoon nañ ci waxoon nañ ci tuuti dañ ne woon dinañ ci ñëwaat muy ba'thuhu salawaatullahi wa salaamuhu alayhi usaamata bna zayd ilaal balqa mooy yónni gi nga xam ne yebal gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi yebal seydina usaama alxibbu ibnul xibbi yónni ko ci rom balqa territoire la woon boo xam ne ak waa daarum min ardi ci suufu Palestine te foofu yépp ci territoire l'empire romain la bokkoon loolu lañu war dikkaat tey ak li ci jëm yépp ñu jeexal ko inshaa allahu taala kon gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam juste avant feebar bi di ko daaneel ah aqada liwaan li seydina Usaama dafa dreewoon benn drapeau boo xam ne moom la sampoon ngir seydina Usaama ibn Zayd ngir mu dem fi nga xam ne mooy balqa tuxuuma ba tuxuumal balqa wa daaruum min ardi Filistin ngir mu dem foofule ngir lan ngir dal ci ñi nga xamante ne ñoo faatoon saxaabaam yi ci ghazwatu Mu'ta nga xam ne ki jiite woon arme boobu muy jayshul umara ki njëkkoon a nekk chef bi moo doon seydna zayd ibn xaarisa di baayam moom seydna usaama ibn zayd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu anhum wa ardaahum gazwatu mu'ta bi leen fa yonent mi joxoon drapeau bi seydina Zayd ibn Haritha mawlaahu radiyallahu anhu wa ardaa mu ne fa in qutila Zaydun fa Ja'far ibn Abi Taalib ala nnaas bu ñu faatee seydina Zayd seydna jaafar ibn abi taalib abul masaakiin radiyallahu taala anhu wa ardaah bi ardil xabasha ki nga xam ne moo doon discours katu ña gàddaayoon ne woon Éthiopie ca Annajaashi mu ne moom buñ fa bu bukkee antootul moom mooy jiite mu ne bu ñu ko faate nag fa in qutila jaafar fa abdullah ibnu rawaxa ala nnaas ñi mu tuddoon ñoon ñépp lañ faat ba ni nga xam ne ci la seydina sayfullahi almasluul abu suleymaan xaalid ibnu alwalid aleyhi ridwaanullah daldi sauver armée bi ah, ñooñu nag doon xarek ñoom ba faatoon leen faatoon ñetti ñoom ñépp ak ñu bari ci jullit ñi foofale la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon ca ñoom jiital seydina Usaama quelques jour laata feebar bi di ko daaneel wal xadiisu xadiisu ba'sihi qad rawaahu al'imaamu albuxaariyu wa kadaalika al'imaamu muslim ibnu alxajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhimaa. walxadiisu aydan rawaahu al'imaamu tirmidiyu wa qablahu al'imaamu axmed bnu muhammad ibnu xambal raxmatullahi alal jamii. al imaamu al buxaariyu raxmatullahi aleyhi indi na ko fu bari fi nga xamante ne mooy ci saxiix bi indi na ko ci juróomi place yu wuute al muslim moom ci fadaa'il yi la ko indi kitaabu fadaa'ilu saxaaba radiyallahu ta'ala anhum bunt bi nga xam ne moom la lenn ci shuraax yi def baabu fadaa'ilu zayd ibn xaarisa wa usaama ibn zaydin radiyallahu anhuma bunt bi nga xam ne ci lay waxi ci ngëneelu baayu seydna usaama di zayd ibn xaarisa ak seydna usaama bin zaydin radiyallahu anhuma wa ardaahuma al imaamu tirmidiyu moom it mu ngi konde ci abwaabul manaaqibi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu manaaqibi zayd ibn xaarisa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa al imaamul buxaari buñ jëlee bi nga xam ne nag moom la indi ci baabu ba'thi nabi ci kitaabul maghaazi baabu buntu ba'su nabiy sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi. al imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi ci kitaabul maghaazi mu ne baabu buntu. baasu nabi wala nga ne baabun comme baabun deux points nabi wala nga ne baabu baasi def ko mudaaf ak mudaaf ilay kon baabun buntu baasu yebaluk annabi annabi yebaluk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal gu mu yebal kan Usaama ibn Zaydin Seydina Usaama di doomi Zayd ibn Haaritha ibn Sharaahil radiyallahu ta'ala anhuma fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaam al buxaari mu ne xaddatanaa abu aasim ad-daxaak ibnu maxladin mu ne xaddatanaa nettali nañu abu aasimin di abu aasim moo doon addaxaak ibnu maxlad ibnu addaxaak ibnu muslim ibnu addaxaak alsheybaaniyu abu aasim moo doon dàkkantanam raxmatullah aleyhi albasariyu mu ne moom moo ko nettali an alfudayl ibnu suleymaan mu jële ci alfudayl ibnu suleymaan annumayriyu abu suleymaan albasriyu albasariyu raxmatullahi aley qaala mu ne xaddatanaa muusa bnu oqba moom mu ne ki ko nettali mooy muusa bnu oqba muy imaamu muusa bnu oqba mi ñu xam ci wa huwa min a'immati as-siyar a'immati al-maghaazi fa innahu kaana thiqa kama qaala alimaamu Maalik wa kadaalika alimaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal muy imaamu Muusaa ibn Uqba mi ñu xam ci siiram nga xam ne daanaka siiraam dafa réer waaye l'écrasante li ci kii yëpp daanaka alimaam al-Bayhaqi yu indi na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa rahmatullah alayhima muy alimaamu Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashiyu al-Asadiyu Abu Muhammad rahmatullahi alayhi al-Asadiyu mawlaahum an saalimin moom moo jële ci saalim di saalim ibn abdillah ibn umar ibn alxataab alqurashiyu aladawiyu di saalim di doomi alathariyu abdallah seydna abdallah ibn umar radiyallahu taala an umar an abiihi kon saalim jële ci baayam di abdallah ibn umar ibn alxataab ibn nufayl ibn abdil uzza rahmatullah alayhi aladawiyu wa radiya anhu alathariyu saxaabiyu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon lii mooy càllale bi kon ki ko nettali mooy seydina eh, eh, abdallah ibn umar radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne istaamala mu ne istaamala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam usaama fa qaalu fii mu ne istaamala dafa jiital def mu jiite annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama usaamata seydina usaama daf ko jiital ci benn arme fa qaalu fiihi am ñu jam ñoo xam ne daa am luñ ci wax daal wane ne bon est-ce que lii c'est un beau mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy choix bi gën est-ce que Seydina Usaama mi jiital ko mooy choix bu gën est-ce que bon Usaama mi est-ce que mu jiite armée bi loolu est-ce que mooy li gars yi wax rek est-ce que euh, kii na quoi fa qaala an-nabi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax xoola riwaay bi al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daf ko tënk xoola lii rek la ci wax fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi qad balaghanii annakum qultum fi qultum fi Usaama wa innahu ahabbu an mu ne kii da ne eh, gaay bi ñu waxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne balaghanii jote na ma annakum këyeen qultum fi Usaama wa innahu ahabbu nnaasi ilay de jote na ma ne mooy iri mooy baat yi kàddu yooyu daf koo dikkal këne moom armée bi mu teg jiital ci Seydina Usaama am na ñoo xam ne mel na ni bon choix wu général daal dese nañ cee ànd wala boog en tout cas même mooy ñemewuñu taxaw mais lii dinañ gis ne lii jëfu naafiqi la waaw mooy ñeme nañ ko kay ay munaafiqu na ko wax dinañ la wax nag dinañ ñëw ci côté boobu ñan ñoo wax affaire bi dinañ ñëw tax tahqiq affaire boobu noonu waaw insha allah taala mooy naafiq yi la fa ta'anu fa qaalu fiihi ñu am luñ ci wax di wane ne daal bon yonent bi daal alayhi salaatu salaam daal bon lii daal il n'a pas fait le bon choix seet leen lii rek Usaama mii nan lay jiitoo nan lay jiitee arme bu tole nii yonent bi aleyhi salaatu salaam nag jot wax jooju jote ci moom mu ne man jote na mag annakum ke yéen xultum fii usaama wax ngeen ci jiital gi ma jiital usaama am nga lu ngeen ciy wax wa innahu yëg leen ne moom di ahabbu naasi ilay mooy ki gën sopp ci nit ñi ci man waaw xoola parce que pour nga am le fil waxoon nañ la al imaamu buni isxaaq rahmatullah aleyhi dane woon bi nga xam ne ci la doon bind ci la ci la doon wax ci wàllu wi parce que daf ci wax ci wàll ñaari côté bu njëkk bi mooy bi nga xam ne ci siiratu Hisham boo fa demee ah, bi muy tudd sariya yu yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi yónni bim ci mujjee tudd te mooy dernier moo tax al imaamul Buxaari sariya Seydina Usaama bi après bi mu tuddee baabu wafaati nabi maradu nabi mooy feebaru yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci li génn àddina bunt bi ci tegu baabu wafaati nabi génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam après boobu la indi baabu baasi nabi wala baabun baasu nabi sallallahu alayhi wa sallam Usaamata ibn Zayd radiyallahu anhuma fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi parce que mooy dernière sariya buñ la nee lan mooy dernière sariya armée boo xam ne yonent bi alayhi salaam demul boo xam ne moom la waajal yónni ko neel mooy jayshu su Usaama mooy sariyatu Seydina Usaama ba'su Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma moo tax al imaamul uh, Ibn Isxaaq ci siiratu Ibn Hishaam al imaam bi muy tudd kii yi mooy fi muy tuddee sariya yépp bii la mujjee tudd daf ko tudd rek bi mu def dafa def baabu dafa def boobu baasu Usaama ibn Zaydin ila ardi Falastina wa huwa aaxirul bu'th baasu Usaamata yebaluk Seydina Usaama ibn Zaydin di doomi Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma ilaa fan la ko yónni ilaa mu yónni ci suufu Filastin mu ne wa huwa aaxirul bu'uth te mooy dernière sariya dernière yeble dernière armée yonent mi aleyhi salaam takk yónni ci nit te demul ginnaaw bi mu indee loolu juste dafa indi ibtidaau shakwa rasulillah ibtidaau shakwa rasulillah tàmbaleeg jàmm mooy feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax daf ko yóbbu daf ko waajal juste après mu am nañu ne ca suba ga ci la feebar ci la ko feebar bi daanale fekk nit ñi nekk ci préparatifs yi après nag ci la dégge loolu ci la dégge am ñoo ñoo xam ne daal ànduñu ñu ngi wane seenum ñàkk ànd ci le choix du général waaw te xam nga eh, mooy bu dee ne dañuy dal ki ñu fal mais ka ko fal mooy kon ka ko fal ngay dal waaw mooy eh, bu dee ne man ki ñu choisir laa ne kii il est incompétent loolu mooy ki ko fal moom pour ko ñu mooy li ma bëgg a wax kon bu boobaa sama wax li muy ëmb mooy que ne kon ki ki ko fal moom dafay daf ñoo tegal fi ab incompétent yonent bi aleyhi salaatu nag bi mu yëgee noonu mu mer daal di wax nit ñi ne leen dégg naa ne am na ñuy wax dara moo tax li ko. xoolal imaam ibnu Isxaaq li mu waxoon dane ah wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Usaamata ibn Zaydin ibn Haaritha ila Shaami wa amarahu an yuuti al-xayla tuxuuma al-balqaa'i wa ad-daaruum min ardi Filastiina fatajahaza nnaas wa aw'aba ma'a usaamata almuhaajiruuna alawwaluun al imaam ibn isxaaq lii la waxoon dane wa ba'atha rasuulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di yebal usaamata bna zeyd di usaama di doomi zeyd bna xaarisa ila shaam yónni ko shaam wa amarahu mu digal ko an yuuti alxaylatu xuumal balqa mu jëm ba ak fas yeeg gawar yeeg kii bi ba fa nga xam ne mooy albalqa ak daarum bokk ci ardi Palestine dinañ ñëw léegi ci riwaay imaam ibn Sa'd bi foofu dina wax li ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaye bi sanadin da'if bi sanadin da'if waaw loolu moo tax euh, ñu la doon wax biñ koy njëkk a wax déggoo dañ ne boroom xam-xam yi nag yu siira yu siira yi am nañu naan ci li taxoon yonent ma lay saar saam yónni ko mooy li ñu waxoon ci début bi sànq ngir mu dem dal ci ñi nga xam ne ñoo faatoon euh, baayam ak ña àndoon ak moom ca xare boo bale ca Mu'ta parce que riwaaye bi wérul moo tax ñu ne am nañu ci wax waaw mooy loolu lañu wax dinañ gis riwaay yooyu insha allahu taala fa tajahaza di yonent bi aleyhi salaatu salaam waajal lool nit ñi di waajal nag di waajal ngir waajal sariya bi wa awada maa usaamata al muhaajiruuna al awwaluun muhaajiruuna yi nga xam ne ñooyu njëkk yi daanaka mën nañ ne kenn desul comme que yonent bi aleyhi takk na ñoom ñépp ñu daldi ñu daldi ciy dugg ngir waajal bokk ci armée bi bokk ci ñi nga xam ne dañuy nekk ay soldats sous le drapeau de Seydina Usaama ak ñoom nu ñu màgg màgg ak nu ñu mën a tollu tollu Allahu akbar waaw lool la waxoon waaye qad qaalahu bila sanadin ci loo xam ne amul càllale même bu dee après dina leen ciy waxaat dina indi càllale mais càllale bi wérul ndax dafa nekk loo xam ne mursal la waaw xoolal nañ wax li imaam ibn wax fii ba pare après dinañ ñëw wala nañ gis li imaam ibn Hishaam wax non al imaam ibn Saad al imaam ibn Saad ci at-Tabaqaat raxmatullahi alayhi dane mooy fi mu def sariyatu Usaama dinañ ñëwaat ci saxiix imaamul Buxaari indi xadis bi ni mu gën a guute ndax gis nañ biñ ci njëkk a gis ci baasu Usaama mooy def ci indi xadis boobu mais indiwaat beneen boo xam ne nag moo gën a gudd boo xam ne moom la ci teg moom al imaam Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari rahmatullah alayhi nañ ñëw ci imaam ibn Sa'd ak moom li mu wax ci at-Tabaqaat sariyatu Usaama ibn Zayd ibn Haaritha mu ne lii de mooy sariya armée bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko yónnee waaye nag demul bu kan Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne thumma sariyatu Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ila ahli Ubna wa hiya ardu saratin naaxiyatal Balqaa mu ne ginnaaw gi sariya bu seydna Usaama ibn Haarisa bu mu yónni ca Ubna waa Ubna ca suufu mu jege suufu Balqa côté Balqa noonu le nii la ko soloowe moom xaalu mu ne nee nañu xaalu wam bii nag fi mu ko jële mooy ci imaamul parce que imaam euh, ki al-Waaqidi xam nga moom mii taalibeem la mooy script moo ko doon bindal moom Seydina Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi taalibe imaam kan la woon al-Waaqidi daanaka moo ko ginoon a jege te moo ko doon bindal moom ci imaamul Waaqidi la ko jël ak ay sanadam yu bari xam nga imaamul Waaqidi côté boobu day day bari ay sanad waaw moom ak ay bari sanad loolu nag yooyu yooyu yépp mu jële ci moom moom la naan xaalu nee nañu mooy sëriñam yi mu ko jële yépp moo tax alxadiisu da'if li anna fiihi alwaaqidi rahmatullah alayhi à vrai lii la dinañ gis al imaam alxaafis ibn xajar boo demee ci kitaabu almaghaazi bi muy sharaal yi moom ni mu ko waxee da ngay foog ne Euh, kii imam Ibn Sa'd amu ci càllale am na càllale sauf que mooy càllale yi tudd ci kaw xam ne yàgg na gis imam Ibn Sa'd dañ koo gëj a gis mais mooy da doon day jël sëriñ yu bari na nii jëli na sëriñam bi jëli nañ ci càllale bii mu jëlawaat ci yeneen i càllale après mu mu dajale yooyu yëpp naan ay xaalu rek loo xam gisoon nañ ko moo tax amaana imaam al-Hafiz dafa seetluwul lool mu ne moom da koo soloo ci loo xam ne da tudd na lii te amul benn sanad mais mooy ci imaamul Waaqidi la ko jële mu ne ñoom sëriñëw imaamul Waaqidi de ak fa mu ko jële nee nañ lamma kaana yawmul ithnayni li arba'i layaalin baqiina min safar sanata ihdaa ashara min muhaajira min muhaajiri rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam amara rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam annaasa bittahayyu'i li ghazwi ruum fa lamma kaana min alghad daa usaamata bna zaydin fa qaala sir ila mawdi maqtali abika fa awtihum alxayl waaw ainsi de suite ba ni muy jeexe al imaam ibn Sa'd mu ne sëriñ yooyu nooru nee nañu ci seen càllaleem ba nga xam ne ci la bésub lundi jot li arba'i layaalin baqiina min safar fekk quatre jours moo des xam nga imaam ibn Sa'd loolu la ko nee na fin safar la woon euh, que quatre jours moo des safar jeex quatre guddi ci la onze fukkeelu at mi ak benn ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa digal nit ñi ne leen waajal leen ab waajal leen ndax dañuy xare ji ak romain yi muy les romains byzantins l'empire romain byzantin wa moom Hiraql la waxoon naa la Hiraql moom même après yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaaba yi dinañ laaleeg moom waaw <laughs> loolu lépp ngir gis dëgg bàyyi ko fi ndax lan sa nguur bëggoo ko perte walla iyaatu billaah yal na bu ñu alal ak utub alal akub dërëm akub prestige tax ñu bàyyi fi li nga xam ne mooy li leer ginnaaw ba ñu dëgg leere allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaa wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba buur yàlla yow mi nga xamante ne nii ci tur yu sell yeeg melo yu kawe yi yal na nga ñu won dëgg ba mu leer nàññ te nga wërsëgal ñu ñuy topp dëgg waaye it yal na nga ñu won caaxaan ba leer nàññ te nga wërsëgal ñu ñu sori caaxaan amin waaw Hiraql moom dafa gis dëgg moom kat araahu llahu buur yàlla wan na ko dëgg waaye moo taxoon ba gaa yi protesté ba mu bu dee kii Abu Sufyaan xadiis Abu Sufyaan bu gudd boobu ñu gisoon hein te Seydina Mawlana Ibn Abbas jële ko ci moom muy wax ne ba ba ba ba ba lettre yonent ma lay saar saab ak sele Hiraql mu mu yónnee ne seetal leen ma ci marché beeg yooyu kan moo fi dëkk arab yu jóge foofu ñu xëcc ñu ndeket dañ fa demoon commerce Abu Sufyan parmi ñoom Hiraql bam ko abu laaj Abu Sufyan ay ay laaj ba Abu Sufyan naan radiyallahu anhu temps yu gëmagul woon man de bu dul woon ne damay bañ nit ñi xame di ma nettalil après sama gannaaw naan mas naa wax lu dul dëgg kononte kon dinaa wax lu dul dëgg ci yonent bi alayhi salaatu salaam te gëmu ko woon kaana aana idin sayyidu quraysh wa lam yazal qurayshun fi hadha al fi eh, ci kufr gum ne woon ci eh, dañul woon nekk ci kéefër giñ ne woon ba mu laaj Abu Sufyaan mu tontu ko lépp mu ne gaa bu dee de kii lim ma wax dëgg la gis nga la muy woote dina agsi fii ma teg samay tànk man xiraq waaw ba pare gars yi protesté way bataar ki ba ki ses fidèles conseil romains yi kii hein bi muy wax naan ay di bu woon kii dinaa dem euh, ba ba ca moom daal di raxas ay tànkam ak yooyoog lépp gars yi protesté mu dellu ne dama leen doon kii rek dama doon doon teste di xool salabatakum fii diinikum doon teste seen ni ngeen jàppe seen diine ji ngeen xam ne ñun les romains byzantins noonu la fi suñuy maam yi bàyyi loolu laa doon test ci yéen waaye xam ngeen ne was gëw ma waaw tabu pareil loolu lépp ak la ko fa euh, euh, euh, kii wax axaa tanuux mi mu yónnee woon moom Hiraql dara la ko jariñoon waaye loolu lépp mooy faman adallu faman faman yu faman faman faman faman yahdi man man adalla Allah ana kan mooy gindi koo xam ne buur yàlla daf ko bàyyi mu sànku kenn mënu ci dara waaw mu ne leen kon waajal leen yéen nit ñi mën na yonent ba lay saar saar dañuy xare jeeg romain yi mu ne ba ba soo suba jotee ca suba ga mu woo Seydina Usaama ibn Zayd mu ne ko demal waaw mooy yow yaay jiite armée bi demal fa nga xam ne fa lañ faate woon sa baay nga daldi dem job gi fas yi ba foofu fële ne ko nag faqad wallaytuka hadha al jaysh def naa la nga jiite armée bi nga xam ne moom laa doon waaj lu moom laa waxoon ñu waajal ko fan yii yépp waaw am ay instruction yum ko fa jox euh, ba pare après mu ne ca suba ga ba bésu àllarba ba jotee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la ko feebar bi commencé ca jeudi ba nag mu tane mu génn moom aleyhi salaatu wassalaam woo Seydina Usaama defaral ko drapeau bi jox ko ko ne ko urzu bismillahi fi sabilillah fa qaatil man kafara billah ne ko xareel ci turu yàlla waaw ci yoonu yàlla xareel nag képp koo xam ne weddina yàlla ca ñoom mu ne ci la génn fa xaraja bi liwaa'ihi ma'quudan fa dafa'ahu ila Burayda ibn al-Husayb al-Aslami wa askara bil juruf falam yabqa ahadun min wujuuhi al-muhaajiriin al-awwaliin wal ansaar illaa intadaba fi tilka al-ghazwa fiihim Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattaab wa abu ubayda ibn al-jarrah wa sa'd ibn abi waqqas wa sa'id ibn zayd wa qataadatu ibn nu'man wa salamatu ibn aslam ibn harish fatakallama qawmun wa qaaluu yasta'milu haadha al-ghulaama 'ala al-muhaajiriina al-awwaliin faghadiba rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ghadaban shadiidan faxaraja wa qad 'asaba 'alaa ra'sihi 'isaaba wa 'alayhi qatiifa fasa'ada al-minbar fa sa'ada al-minbara fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qaala amma ba'du ayyuha an-naas famaa maqaalatun balagatnii an ba'dikum fii ta'miiri Usaama wala in ta'antum fi imaarati Usa fi imaarati Usaamata laqad ta'antum fi ima wala in ta'antum fi imaarati Usaamata laqad ta'antum fi imaarati abaahu min qabl min qablihi wa aymu llah in kaana lil imaarati la xaliiqan wa inna ibnahu min ba'dihi la xaliiqun lil imaara wa in kaana la min ahabbi nnaasi ilayya waaw. ba ni affaire biy jeexe lii la riwaay bi wax mu ne bim joxee drapeau bi Seydina Usaama ne ko xareel ci. képp ku weddi yàlla ci yoonu yàlla nee na mu jox ko moo defar drapeau wam yonent bi ci loxoom jox ko seydina usaama seydina usaama ibn zeydin radiallahu anhu daal di koy jox ki nga xam ne moo koy yoral drapeau bi muy seydina burayda ibnul xusayb al aslami moom gisoon nañ tarñaam bay yonent bi alei doon gàddaay si di dugg ci biir medina almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne nag arme boobu wa askara bil juruf arme bi dafa génn juruf juste ci biti Medina lool la fa lañu campé di di xaar nit ñi nag di waajal mu ne falam yabqa ahadun min al muhaajiriin al awwaliin wal ansaar desul kenn ci muhaajiruun al awwaluun mooy muhaajiruun yu njëkk yi ak waa lansaar yu mag yi illan tadaba fii tilkal ghazwa lu dul porté na volontaire présent ngir fekke bokk ci armée Seydina Usaama bi mu ne bokk na ci ñooñu fiihim Abu Bakr as-Siddiq Seydina Abu Bakr as-Siddiq ta'ala anhu wa ardaa ak kan wa Umar ibn al-Khattab ak Seydina Umar ibn al-Khattab ak kan abu ubayda ibn al jarraax muy seydna abu ubayda ibn al jarraax radiyallahu taala anhu wa ardaah ak kan wa sa'd ibn abi waqqaas abu isxaaqa xaali xaalu rasulillah wa sa'd muy seydna sa'd ibn abi waqqaas wa sa'id ibn zayd muy sa'id ibn zayd eh, mi ngi bokk ci al ashar al mubashirun ibn zayd ibn nufayl Sa'id ibn Zayd ak kan Qataada ibn Nu'man ak Salama ibn Aslam ibn Harish radiyallahu anhum ñii ñépp ñu ponkali muhajiruna yi ak lansaar yi léegi nag nee na bi nga xamante ne nii nag ci lañuy ñuy ñépp présent am nag ñoo xam ne fa takallama mu dal di wax mooy daal dugg daal waaw bon protester daal qawmun ay ñoñ ay gaay wa ñu ne mi yastaamilu hada alxulaama ala almuhaajiriin alawwaliin mais ñii nii ana naka naka la ñuy naka la yonent bi alayhi salaatu salaam di jiitale xale bu su xale su ndaw si mooy Usaama parce que Seydina Usaama moo boroom xam-xam yi dañu naan dix-huit ans la amoon gën jaa bari vingt ans dépassé wu ko woon bi yonent bi alayhi salaatu di ko yónni nii vingt ans dix-huit ans la woon vingt ans maximum mais entre dix-huit soit dix-huit wala vingt ans côté yooyu la amoon mais ñu ne mais quand même yeneen tubaab lay saa saa nan lay yónnee ku am vingt ans hein muy jiite ñoom Seydina Siddiq yi nga xam ne ñu ngi ci soixantaine yi Seydina Siddiq temps yi soixante-deux ans la non soixante su mu ngi soixante et soixante-deux sax ñoom naa Omar ñii nii. ak ñii ne ñoom Ayyash ñoom kii boobu ñoom tudd euh, Qatada ibnu Nu'man Salama ibn Aslam ibn Harish Abu Ubayda Sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas mais yonent bi alayhi salaatu salaam nan lay yebale di jiital xale su ndaw sii muy jiite ñii nee na nag yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu yëgee affaire bi fa ghadiba Rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam mer ghadaban shadidan waaw mer mu tara tara tara tara tar fa xaraja mu génn wa qad asaba ala ra'si isaba wa alayhi qatifa mu fekk takk na bopp bi ndax dafa feebaroon feebar bi metti bopp bi da doon metti lool mu takk ko bu baax bu dëgër am am na sax ay xob yu ñu ci defoon hein takk ko bu baax yéeg bar bi sant yàlla bàkk ko ginnaaw gi mu ne amma ba'd ayyuhannaas yéen nit ñi fama maqaalatun balagatni an ba'dikum fi ta'miri Usaama ana mooy ana li ma dégg ana lan mooy li ma dégg wax ji may dégg muy protester le fait ma man maay man yonent bi saa saa ma jiital Usaama hein lan mooy wax jooju may dégg mu jote ma ma ne am nañu koy wax ci yéen wala in ta'antum fi imarati usamata laqad ta'antum fi imarati abahu min qabli bu dee ne de da a ñàkk ànd mooy ña ciy protester ci yéen wala di wax naan lu tax muy muy muy jiital kii ci kaw ñii bu dee da ngeen a ñàkk ànd ci jiital gu ma ko jiital def ko mu jiite armée bi kononte ba pare ngeen ñàkk cee ànd jam di jam loolu di ci dugg di ko dugg le fait que sama li ma ki ma fal ngeen di dugg fal ga ma ko fal kononte kon dafa fekk duggoon ngeen tam jamoon ngeen lu njëkkoon jiite gu nga xam ne moom laa doon jiital ki nga xam ne baayam ci lu jiitu woon waaw te sayyidatu Aïsha xam na am na xadiis bu muy wax ne ci saxiix yi que ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam boo xam ne Seydina usa eh, Zayd ibn Haarisa mu nga ca lu dul moom lay jiital bu dee ne moom demul sariya waaw konoon te kon bu dee jam ngeen kii rek mooy jamoon daa fekkoon ngeen jamoon jiital gu ma doon jiital baayam ci bu lu lu njëkk waaw ba pare mu ne moom mii yëg leen ne yëg leen ne wa aymullah maa ngi koy wat ci yàlla in kaana lil imaarati la xaliqan wa inna ibnahu min ba'dihi la xaliqun li imaaratihi in kaana moom mii dee di Usaama nekk na koo xam ne ku yelloo ku yelloo nekk njiit la waaw noo baayam ku yelloo nekk ku jiit la moom moom te wa inna ibnahu te doomam moom Zayd ibn Haarisa di Usaama mii min ba'dihi ginnaawam la xaliqun ku yelloo la lil imaara nekk jiit jiite am poste boo xam ne jiite nit ñi même bu dee ñépp ngi ñi ñi ngeen tudd euh, mooy dañu jàpp ne muhaajiruunal awwaluuna yi wa in kaana la min ahabbi nnaasi ilay te mu ne usaama mi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ñi ma gën a sopp man rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam lii la al imaam ibn Saad am na lum ci teg waaye lii mooy li nga xam ne loolu la wax liñ la doon wax sànq imaamul Buxaari daf ko solo ci tënk waaye indi na ko foo xam ne moo gën a gudd muy même euh, kii bi même euh, ci bunt boobu ba'su Usaama ibn Zayd ba'su an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi juste xadis boobu bi mu ci teg biñ gisoon sànq bu Mawlaana ibn Umar bi dafa wax xaddatanaa ismail muy ismail ibn abdillah ibn abdillah ibn uways muy ismail ibn abi uways al asboxi al madaniyu an mu ne xaddatanaa malik muy mbo muy eh, imaamu malik waxoon naa la mboqam la ibn anas ibn malik al asboxiyu imaamu daar al hijra an abdillah ibn dinar imaam malik jële ci abdullah ibn dinar al qurashi al adawiyu mawlaahum abu abdirrahman an Abdillah ibn Umar mu jëlee ci Abdallah ibn Umar al-Adawi euh, ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'than Yonent bi alayhi salaam dafa yebal benn sariya benn yónni yónni benn armée wa amara alayhim Usaama ibn Zayd dafa yónni benn sariya jiital ki nga xam ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd fa ta'ana an-naasu fi imaaratihi am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jam dañoo jam le fait que Seydina Usaama mii war a jiite waaw mais bon lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam di jiital kii hein lan moo tax muy jiital kii fa ta'ana mu jam annaasu bu ne annaasu du nit ñëpp mooy lenn ci nit ñi te wax nañ la dinañ la leeral que ni yi la waaw naafiq ya doon wax loolu waaw mu daldi jam ci li nga xamante ne nii mooy na mooy e, ki nga xam ne mooy e, njiit giñ ko def jiit fa qaama rasulullah yonente mi aleyi saatu salaam daal di taxaw fa qaala mu ne in tat'anu fi imarati faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl wa aymu llah in kaan la xaliqan lil imaara wa in la min ahabbi nnaasi ilay wa inna la min ahabbi nnaasi ilaya baada yonent mi aleyhi salaatu salaam jóg mooy wax discours leen ne leen in tatanu fi imaaratihi bu ngeen jamee ci njiit gu ma ko def jiit moom Usaama de faqad kon dëgg-dëgg kuntum nekkoon ngeen tataanu na di jam fi imaarati abi ci nekku jiit ci jiital gu ma jiitaloon baayam di Seydina Zayd ibn Haarisa min qablu lu ko jiituloon wa aymullah te maa ngi wat ci yàlla man rasulullah in kaana moom moom de Haarisa kaana nekkoon na la xaliqan mooy ku yelloo woon lil imaara ngir jiite wa in kaana la min ahabbi nnaasi ilayya te moom nekkoon na te du deñ di nekk ci nga xam ne mooy ñi ma gina a sopp ci nit ñi wa inna hada usaama mii di doom ñam moom la min ahabbi nnaasi ilayya ba'da bokk na ci ñi ma gën sopp ci nit ñi ginnaaw Zayd ibn Haarisa lii moo tax ñu naan ko alxibbu ibnu alxibb mooy xibbu rasulillah di doomi xibbu rasulillah Usaama boo déggee ñaan alxibbu ibnu alxibb mooy ndax yonent bi alayhi salaam seede bii nga xam ne moom la seede wax ko ci moom ak baayam Seydina Zayd ibn Haarisa léegi nag mu des fii ay ay question waaw mooy mais léegi ana kan kan moo jam ñooñu ñooy ñan hein ñooñu ñooy ñan ah ñooñu mooy comme niñ la waxoon sànk naafiqi la waaw kantaa riwaaye kii yii nii imaam al-Waaqidi am na boo xam ne dane Ayyaash ibn Rabi'a la dane Ayyaash bokk na ci ñoom Ayyaash ibn Rabi'a waaw Ayyaash ibn Rabi'a muy saxaaba bu màgg boobu nga xamante ne nii gisoon nañ ko moo àndoon ak ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab bi nga xam ne ci la doon gàddaay lool ñu ne al moom la waaye loolu laysa bi saxiix même bu dee ne imaam alxaafis ibn xajar rahmatullah bi muy def kii bi moom dafa sukkandikoo ci riwaaye yi après dinaa la wax li li imaam alxaafis wax xoola eh, mooy eh, ndax imaam al-Waaqidi ci boppam moo ko soloo neekum say bokk na ci ñoom Ayyash ibn Rabi'a saxaaba bu toll noonu mos yaakaar nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci ñi njëkk a gàddaay àndoon ak Seydina Umar ibn al waxoon nañ la bul déglu foo histoire biñ la naan Seydina Umar dafa yoroon jaaseem wër Kaaba gi juróom yoon ne ku bëgg sa bàyyi sa yaay ténj la nga nekk say doom nekk jirim nang ma topp loolu amul de loolu waxoon naa la ko xadiis bi wér. mooy bi Seydina imaam Ibn Ishaq solo jële ko ci ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii nu mu tudd di sëriñu imaam Maalik bu siiw bi te muy Mawla Ibn Umar Naafi' imaam Ibn Ishaq ne haddathani Naafi' Naafi' ci boppam moo ma nettali moom mu jële ci Ibn Seydina Abdallah ibn Omar muy nettali li nga xam ne mooy Seydina Omar ibn al-Khattab bi muy gàddaay mook ñoom Ayyash ibn Rabi'a yi ñoo àndoon ñoo joxante woon ne nañ joxante ci tanaadu bu Bani Ghifaar ñu daje foofu ci ndox moomu foofu bu subaa bu ñu fa dajee ñett lañ woon ku njëkk ak Hisham ku njëkk a ñëw buñ toogee ba heure bi ñu waxoon daal jamono ji waxoon gisuñ keneen ñu xam ne kooku waa Makka téye nañ ko ñun ñu demandoo. kon mooy noonu. léegi mooy euh, euh, euh, ñu ne moom moom moom la mi mais loolu laysa bi saxiix lu tax parce que ri ar riwaaya ar riwaayaati allati zakarataha zakaratu waa hiya mooy du riwaaya yu wér riwaaya yu matruk nekk manoo ci sukkandikoo ta loolu xam nga al imaam al xaafi ci boppam bul fàtte ne am na luñ fi doon wax am na lu mu doon wax banaan doo imaam Ibnul Jawzi moom rahmatullah alayhi waxam jii fi mu ko teg mooy li imaam al-Waaqidi wax la ko teg mu ne al-Waaqidi moom imaam al-Haafiz ci boppam al-Waaqidi hein kenn du sukkandikoo moom ci moom laa yu'tamadu alayhi idaa idaa idan farada fa kayfa idaa xulifa mu ne fekk mu doon wax ne am na masala bu ñu doon gis ci wax yi nii ci siira bi imaam alxaafis ne non waxu imaam ibn al-Jawzi bi moom fi mu ko teg mooy ci waxu imaam al-Waaqidi bi la ko teg te imaam al-Waaqidi moom kese bu waxee wax joo xam ne moom kesee ko wax kenn du ci sukkandikoo waxatumal ak bu dee nag daa am ñeneen ñu ko gën a dëgër ñu ñëw wax lu contraire li mu wax kon kooku mënuñu ci ñëw tey di sukkandikoo ci moom te moom matruk la xam nañu mooy parce que c'est xam nga lii c'est grave le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam nga naan bon lu tax muy fal kii non non lu tax muy falki loolu yow saxaaba yi ni ñu fi ñu toll naafiqii la même bu dee mo imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi da doon bañ loolu parce que moom riwaaye imaam al-Waaqidi yii la la sukkandikoo moo tax mu ne euh, ci euh, ci kii <laughs> kitaabul ahkaam baabu man lam yaktaris bi ta'nin bi ta'ni man laa ya'lamu fil umaraa'i xadiisa foofu noonu ci kitaabul ahkaam mu ne moom al imaam al al al al xaafis euh, ibnu xajar mu ne qiila waaw qiila innamaa kaana at-ta'inu fii man fiihi man yunsabu ila nifaaq wa fiihi nadar li anna min jumlati man summiya mimman ta'ana fiihi ayyaashan après moom bi tahtaaniya wa shiinin mu'jama ibn abi rabi'a al-Makhzumi wa kaana min maslamati al-fathi lakinnahu kaana min fudalaa'i as-sahaaba waaw mu ne fa'ala haadha fal-khitaabu bi qawlihi in ta'anu ha ah, li 'umuumi at-ta'inin sawaa'un ittahada at-ta'inu fiihima aw ixtulif mu ne e, bokk na mu ne qiila innama kaana at-ta'inu am nañu wax ñoo xam ne dañu ne mooy ci boroom xam-xam yi dañu ne e, e, ñu kooku ñu kooku noonu ci naafiqi la mooy naafiqi la woon naafiqi ñoo doon jam ñoo doon wax di protester ci le fet que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di daal di euh, euh, nu mu tudd euh, jiital ki nga xam ne mooy Seydina usama ci arme bi loolu nag la imaam alxaafis di bañ ne moom la naan xii am nañu ko wax mu ne waaye fiihi nazar wax jooju ne naa fi xii la am na lees ciy seet lu tax am na lees ciy seet yaa imaam alxaafis mu ne parce que bokk na ci ñi tudd ne ñoom ci lañu ñoom ñoom bokk nañ ci ñi doon jam lool Ayyash ibn Abi Rabi'a ah, moom bokkoon na ci te Ayyash moom bokkoon na min fudala il euh, kii euh, saxaaba dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xamante ni nii mooy yu yu yu yi nga xam ne seenu mbaax sa waay kenn nekkul di ci euh, werante deux secondes waaw kon nag. naka lañ mën a waxe ne moom bokk ci ba pare am na lum ci teg waaw ne kooku kon kooku ko est-ce que naafiq la du naafiq du naafiq Ayyash du naafiq loolu bokkoon na ci saxaaba yi gën kon nag lan lañ mën a waxe ne naafiq kii la mais dañ naan mustanadu kii al al kii euh, euh, imaam al xaafis en plus imaam al xaafis am na loo xam ne daf ko def defle waaw mooy xam nga dane wa kaana min maslamatil fat nga ne ma a yow loolu sax wax nga dëgg yow sànq bi ngay présenté Ayyash <laughs> saay saay léegi nag yow yow yow yow yow yow yaa garaaw <laughs> man lu ma garaawe eh, yow mais léegi nga nekk fi di présenté Ayyash hein di ko présenté comme si nii moom Euh, daa bokk ci ñi gàddaayoon ak Seydina Omar kon yow seetaatal sa loolu dëgërul parce que imaam al-Hafiz Ibn Hajar li mu fi wax léegi du ne nga ci kitaabul ahkaam la man a waaw ci Fathul Baari sharh Sahih imaamul Bukhari mu ne mu ne kon bokk na déglu lii la ko waxee qiila innamaa kaana at-ta'inu fiihi man yunsabu ilayhi ila an-nifaaq wa fiihi nadar li anna min jumlati man summiya mimman ta'ana fiihi ayyaashan bi tahtaaniyatin wa shiin kaana min maslamati al-fathi lakinnahu kaana min fudalaa'i as-sahaaba waaw moom ci maslamatul fath mooy ñi nga xam ne fathu Makka keroog lañ dañ naan lool def defle la ci al imaam al xaafiz mooy dafa def defle moo ma xam man gin laa xam ni yow miy déglu gin a xam ñépp que ne Ayyash ibn Rabi'a ba mu tuubee moos yonent bi aleyhi salaatu salaam Makka la ne woon waaw ba mu tuubee yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi Makka te ba muy gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Makka ma ne ma ah ma wax naa la ko imaam Ibn Ishaq nee na haddathanii nettali na ma kan ki nga xam ne mooy mooy mooy Naafi' mu jële ci Mawlaana Ibn Umar wala léegi nañ balool lépp xoolal demal ci al isaaba bi nga xam ne al imaam al xaafiz Ibn Hajar ci boppam moo ko bind pour wax ne dafa def defle al im al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu anhum al imaam al xaafiz dane Ayyaash Ibn Abi Rabi'a wasmuhu Amr wa yulaqabu Dhar Rumhayn Ibn al-Mughira Ibn Abdillah Ibn Umar Ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi ibnu ammi Xaalid ibn al-Walid ibn al-Mughira wa kaana min as-saabiqiina al-awwaliin wa haajara al-hijratayni thumma xada'ahu abu ba abu jahlin ilaa an raja'uu min al-madiina ilaa makka fahabasuuhu wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yad'uu lahu fi al-qunuut kamaa thabata fi as-sahiihayni an Abii Hurayra <laughs> dafa def def la nga naan ma man nga naan ma yaa garaaw garaawu ma imaam alxaafis mooy euh, euh, euh, nit <laughs> xuliqal nit mooy day fàtte mooy dafa def def le mooy lim ne maslamatul fath du maslamatul fath tii ba mu tuubee kenn xalaatul ne waa màkk màkk fii yonent bi alay saa saam dina ko ubbi ah ba muy tuub yonent bi alay saa saam a ngi biir màkk di gàddaayagul kenn xamagul woon Medina Yasrib la tuddoon xoola li imaam alxaafiz wax ci al isaaba mu ne kii mooy Ayyaash ibn Abi Rabi'a turam moo doon Amr laqabam di Dharr Rumhayni ibn al-Mughira rab ibn Abi Rabi'a Abi Rabi'a boobu di doomi al-Mughira al-Mughira di doomi Abdullah Abdullah di doomi Umar Umar moom di doomi Maxzuum al-Qurashi moom moo Ayyaash al al-Qurashi al-Maxzuumi moom Ayyaash ibnu ammi Xaalid ibnul Walid mu ne doomu bàytexu Xaalid ibnul Walid la waaw mooy abi Rabi'a mi ak al Walid mi jur Xaalid ibnul Walid ay mag ak frère lañu muy al Mughira waaw muy al ibnul Mughira xam nga Xaalid ibnul Walid ibnul Mughira Ayyash ibn Rabi'a ibnul Mughira mooy abu Rabi'a ak al mi jur Xaalid ibnul Walid ñoom ñaar ay frère lañu woon mu ne wa kaana imaam alxaafis ay wax de demal ci al isaaba fii tamyiizi saxaaba mu ne wa kaana te nekkoon na moom Ayyaash mii mina saabiqiina al awwaliin ci ñi njëkk a dugg ci lislaam wa haajaral hijratayni ñaari gàddaay yi gàddaay na leen dem na mooy dem na Éthiopie gàddaayoon na Éthiopie te mooy premier gàddaay ba pare wa haajar alhij beneen bi mooy lan mooy demoon la jóge na Makka dem Medina te ba muy dem moom lañu al imaam Ibn Ishaq doon wax sànq laa la doon wax que ne Seydina Omar moom la àndoon ak Hisham ñoom ñett ñoo joxante woon rendez-vous ci tamaadu du ba Bani Rifaar ngir bu ñu fa dajee ñu mën a dem gàddaay yi te dañ doon làqatu ku ñu ci téye ñoom ñett ñu ne bu heure ba jotee ku ñu ci téye ñu xam ne waa Makka la fitnaal ñu dem. moom ci la demee woon Ayyash mii àndoon ak Seydina Omar yaa ngi fàttale ko Ayyash mii nii mu ne summa xadaahu Abu Jahlin Abu Jahl ak al-Harith ibn Hisham muy frère bi nga xam ne moom la doon wax naan mooy maamu Abu Bakr euh, Abu Bakr moom ibn Abdurrahman bokkoon ci ci ñi nga xam ne ñooy fuqahaa sab'a juróom-ñaari euh, borom xam-xamu fiq yu mag yi ne woon Medina nga xam ne imaamu Malik bu naan waa Medina dëppoo nañu ijmaaw bani waa Medina ñooñu la ci jublu donc kooku noon ma la doon wax kii de sët la ci Abu Jahl moom laa la doon fan yii yëpp gisoon nañ ay sëtam ay doomam ak yooyu alxaaris boobu di ibn Hisham nekkoon frère Abu Jahlin moom Abu Jahlin ñoo jóge woon Makka ñëw Medina ci Ayyash comme que yëg nañ ne ndax ñoo bokkoon yaay en fait Ayyash yaayam ak yaayu Abu Jahlin ak yaayu alxaaris benn lañu mooy Ayyash ak Abu Jahl nag alxaaris ñoo bokkoon yaay bàyyi lañ bokkul mooy Abu Jahl nag alxaaris ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi mais ñoom Abu Jahl nag alxaaris ibn Hisham ñoo bokk ak Ayyash ñuy yaay ci lañ ñëwoon def seenu cinéma Abu Jahl nag frère am bi ñëw ci Ayyash fekk ko Medina di ko jéem a xëccaat ngir mu ñëw ngir daal bon na bàyyi euh, yaayam mu nga Makka lekkatul ba suur dootul nag nee na dootul lekk dootul dootul toogati ci ker ker waaw ci naaj wi lay toog te dootul peñe boppam bi noom daal noonu lay toog ba ni ngay ñibbisee yow doomam ji man Abu Jahlin man mii di sa mag maa la ko wala di sa frère mag alxaaris waaw se ñu ñëw di ko wax Seydina Omar radiyallahu anhu ne Abu Jahlin mii kaddaab la Abu gis nga ne Ayyash gis nga kii bu leen déglu ñii waxuñu dëgg ah gis nga Abu Jahl mii ak alxaaris mii ay kàcc-kat lañ yoo xamante ne nii bëgguñ dara lu dul fitnaal la ci sa diine yóbbuwaat la Makka daal yooyu fitnaal loolu rek kay seen objectif. mu naan ko mais nee nañ ma sama yaay mu ne ko ma ne seen sa yaay di seen yaay ñoom ñaar téeñ yi dañoo sonalagul bopp bi bu téeñ yi sonal bopp bi muy muy muy peñew yi te bu ko naaj wi lakkoon dina dem dem dina dina dina dina dem ci kër gi. moo man Omar maa la wax li Ayaas bul dem waaye déglu ma te déglu ñaar ñii sa ñaari frère yi nga xam ne frère de maternel lañ yaay ngeen bokk waxuñu dëgg na Omar wax lu nekk Seydina Ayaas ne ah moom mais bon côté yaayam diñ ko laal tax mu ànd ak ñoom ba Seydina Omar ne bu dee ne nanguloo ma dara fokk nga dem jëlal sama géléem gii gu gaaw la mooy boo demee ba ci yoon wi nga xam ne ñii dañ laa naroon a lor dañ laa wor nga dàq ko moom boo ko dàqee moom géréem gii sama géréem gii géléem manu koo dab waaw Ayyaas ah, def lool biñ demee ba ci gi yoon wi fekk Abu Jahlin ak ah, ñu ne ko bon Ayyaas bi ñuy dellu jóge Makka di dem Medina di dem Makka Abu Jahlin ak frère bi def benn deal quoi ne Ayyaas bon ñun de suñu giléem gi dafa sonn ndax aller biñ bi dox ak moom boo ñu manoon de supporter kenn ki ci sa giléem moom fàtte na lu ko Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu mu wàcce bi mu wàccee giléem gi gisal <laughs> gaa yi songandoo ko tëb ci kawam ne ko kirtim waaw téye ko kay bu doon tey mënate ko yeew ko waaw dañ koo mënate yeew ko dañ koo takk rabatuhu saway rabatahu saway ñu yeew ko bam ne ngodd ñu jëm moom ne ko dof bi ba pare duggal dugg biir Quraysh daan dof baa ngi gis ngeen ku fi génnati di dem Yasrib la def leen ko comme ni ñu def suñu dof bii ñun <laughs> waaw comme mooy yees kon kon al imaam al bu ne moom kaana min maslamatil fathi <laughs> mooy dafa def defle waaw mooy yaakaar nga ne kooku moos euh, dina wax lii ci yonent bi alayhi salaam di di dugg moo tax en plus mooy loolu c'est grave nga ne ab saxaaba moo ko wax te li ngay <laughs> fi nga koy teg du dara dul waxu koo xam ne matruuk la ay waxam jar da dàq ganaar saay kon nag moo tax loolu dëgëru <laughs> waaw euh, dangay gis suraax yi nag ñu koy toxal parce que imaam al-Hafiz wax nañ ko waaye mooy wax wax naa la ne wax la Seydina Ali ibn Abi Taalib waxoon rek radiyallahu anhu day ñëw tout le <laughs> dee leen teg dëgg ba pare di ci jaaral nit ñi waaw bul ne ñoom diw ñii samp ñii ne ñoom ñoom lu ñu wax rek lool rek te war a nekk keneen waru wax leneen lu wuteeg loolu déedéet ñun waxuñu lu wuteeg ñun dañu ne mbir mi walillahi alhamdu wal minna buur yàlla bokk na ci dëppaale yi ñu defal mooy siira bi noonu lañ ko doxalee waaw mooy wax joo xam ne gis nañ ne càllale yi baaxul ñun duñ ci atta dinañ ci dinañ ko wax mais nag duñ ko prendre argent comptant rawatina lu toll nii nga ne ki ki ki jam waxu yonent ma lay saasaam jiital kenn moos boo ko jamee mooy yonent ma lay saasaam waxuma la moom kese mais ki ko fal mu ngi ci biira ah. sëy naa ay yaar saxaaba yi dépassé nañ foofu ñi ko doon wax wax xiila ñim naan xiila xiila googu muy wax looloo dëgër nag ndax loolu lan moo ñuy wan ne loolu mooy wax ji moom am na ne am na ñu ko jam leer na mu ngi ci saxiixay ni comme ni ñu ko tudde léegi Mawlaana Ibnu Umar nettali am ñoo xam ne dañoo jam le fait que yonent bi daal di koy fal bam ne in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imara kon loolu am na léegi ñooñu ñu ko def xam nañ leen ñooy munaafiquunal kibaar yi ñoom ñoom ñoom noonu lañ leen xamee yonent bi alayhi salaam la in la in raja'tum ila al madinati la yuxrijanna al a'z min al azal ñiy wax lool ñoo ba pare yonent bi alayhi salaam keroog mais kii lan la wax pour wan la ne wax yooyu ci ñoom lay jóge mooy xoolal euh, Abdallah ibn euh, Ubay ibn Salul bi yonent bi alayhi salaam bi ñuy dem Uhud lan la wax ñu dem moom xam nga dane woon yonent bi alayhi salaam man sama li ma gis mooy ñu toog fii duñu génn. ñoo gën a xam waa Quraysh ñooñu ñoo leen gën a xam dëkk bi bu ñëwee ñu defal leen guérilla urbaine waaw benn euh, euh, di xeex ak ñoom ci dëkk bi ñoo leen fi gën a xam faagaagal leen yeneen ma lay saa saa loolu la gisoon sax moom loolu la gisoon Sayyid euh, Ibnu Ubay gis lool li ëpp ci saxaaba yi surtout ñi nga xam ne fekk ñoom Badar ne ñoom liñ gis mooy ñu dem dajee jeeg ñoom ba yonent bi aleyhi salaatu dugg sol euh, kiiwam yépp ngir waajal xare bi solo ba pare saxaaba yi ni waxoon lool nag ñu gisaat ne ñun li ñu def jaaduwu na si ñu rëccu quoi yonent bi aleyhi salaam ne woon lii ñun mu laaj ñu suñu xalaat ñu wax la lu wuteeg loolu gis na ñoom ni ñuy rëccoo